yàlla ba lu dul yàlla bu mu dugg sa xol ndax bi sa xol kese la xajo boo ko dugalee leneen da ngay ana ana shuraka Abu Hurayra sayyidina fi sahih imam Muslim an shirk man amila amalan ashraka fiihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka maa gën a ba may bokkaale maa leen gën a ku ma jëf benn jëf waaw ba mu koy def mu daal di ma ciy bokkaale dara waaw ah dama koy bàyyi jëf joojo rek ak lam may bokkaale xool ndax kooku dina ko mënal dara kon mooy ala kullu shay'in ma xala Allahu batil la ha batil lépp lu yàlla neen la kon mooy yow jëlal sa xol nga aj ko ci yàlla bu ko aj ci àddina ak ay tóortóoru àddina yi nga xamante ne nii mawaa'idu ghurq ah wallahi waaw bu ko aj ci ñoo xamante ne nii nii lañu mel déedéet bu ko def mukk li ngay def sa borom képp <laughs> waaw sa borom képp képp képp képp képp amul solo axafu janaaha moo gën a woyof laa janahan lil ba'udi xalubu waaw amul solo moo gën a woyof laafu yoo kon nag na def ah ah yow xam nga nooy defam jëlal sa xol nga aj ko ci sa borom da xam ne lépp lu yàlla meen la waaw lépp loo dale ku dale àddina kuttus na ku dale matériel u àddina ku tus nga waaye ñii dale seen borom ah ñoom ah ñoom ñay dale njàngaleen seen borom ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala waawe ma yëgal lay dal al qulubu xol yi waaw waaw waaw ah ah Allahu akbar kon loolu mooy lëkkaale bi kon gis nga Imam Nawawi ni mu tëj affaire bi moo rafet wallahi humul ulama <laughs> mooy li ma la doon wax dëddu yépp lii kese la ala kullu shay'in maa xalallaaha baatil waaw boo yow daal boo jàpp lu fi romb yépp lii nii yonent bay saasaam répété waat ko tax mu nekk xadiis yonent bi alayhi salaam dëggal wax tasdiq yàlla neen la kon nag boo jàppee leneen yaa ngi jàpp neen kon jàppal ci yàlla bul jàpp àddina bul jàpp tóortóori àddina da lay tardeel te day tax nga kuttus nga torox fa tarda wala yasud wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fa tarda moo taxoon waxoon Seydina Muusaa gis nga lii li may may sama ngërëm yow jaam bi man borom bi bu mu la ci dëdd man laa yu'minu biha koo xam ne gëmul projet bi gëmul lii te nga xam ne kooku lenn la bakkanam képp lay topp moom mooy moom moom moom moom il est fa tardaa di kon ala kullu shay'in ma xala Allah baatilu waaw xam nga xam nga affaire bii fay ni nga ma may ñu jeexale benn mbir loolu dañ ciy jànge bala ñu jàll ci li ma bëgg a wax mooy comme sànq liñ gis hadith imam muslim mu ne yonent sahaaba bi ne damaa nekk ginnaaw yonent bi alayhi salaam mu ne ma mokkal am nga loo jàpp ci baytu kii euh, Umayya ma ne ko waaw mu ne ma waxal ma wax téeméeri bayt loolu dañ ciy xama ne euh, kon di déglu shi'r loolu du lu xaram waaw di déglu shi'r du lu xaram sinon kon yonent ma lay saa saa doonu def te def li ko def day wane ne loolu kon baax na rawatina shi'r yi nga xam ne yu Umayya yi moo tax mu ne ah, moom mii de moom mii li mu wax Amr ibn Sharif ne moom mii de laqad kaada an yuslima fi sha'r an yuslima fi sha'r tuutee des mu tuub ci baytam ndax bayt yi tawxiid lay wax ak am njariñ mooy loo am njariñ tamit ci déglu sha'r pas ay déglu ay sha'r yoo xam ne ay ay ay ay ay ay ay yëfi caaxaan lay wax di xasal <laughs> notre grand <laughs> gars yi fa nekk di xasal <laughs> Cheikh Cheikh Mouhamadou Sakhir waaw gaa yi dañuy xasal waaw waaw zikru mahasinil mar'a waaw ba gaa yi ñenn ñi ah di ci yëg loo xamante ne nii seen dara bi génn loolu lu rafet waaw mais bu dee bon euh, yi nga xam ne da lay jëme ci yàlla di la branché ci yàlla di la jàngal comme yi ñu gisoon yi abul ay naa dafa doon wax keroog ak yi nga xam doo bëgg yi gis ci xilaas beeg euh, euh, kiiwu euh, zajrul qulub yeeg ak yi nga xamante ne nii mooy yu Cheikh Ahmadul Xadim yeeg ak shu'ara u ñoom Seydina al-Hassan jiitu woon ak ñoom Seydina Ka'b ibn Malik ash-Sha'ir ak ñoom Hassan ibn Thabit loolu ëskëj moo tax yeneen way sa sam doon wax keroog bi ñuy dugg Makka di ubbi Makka Abdallah ibn Rawaha nekk kanam di wax ay bay kii ne ko eh, Seydina Omar ne ko mais Abdullah ibn Rawah ci néegum yàlla bi fii ci xarawalla yorent na saa saam ne ko xalli sabilahu ya Omar waaw fa walla fa wallahi ne bàyyi ko Omar mu wax li muy wax ay baytam yi muy décliné waaw ndax baytam yi deeram yi muy wax moo gën a tar ci yéegëri ashaddu alayhim min waq'i nabl moo gën a tar ci yéegëri jam-jamu flèche yi buñ leen ko jamee kon yooyu dafa am solo waaw moo tax chenre da am na yu baaxul am na yu baax waaw kon nag mu ngi noonu kon yeneen lay sa sa loolu dañ ko ciy xame ba pare dañ ciy xame tamit di istishhad ay bayt di wax eh, dugal ay bayt yoo xam ne lu kenn ci nitu yàlla yi wala nit koo xam ne sax eh, eh, daa wax lu am solo nga jël wax ju am solo jooju di ko wane ne lii lu am solo la voilà wax ji dëgg la parce que c'est pas que waa baaxul te léegi boo xëy dëgg sax ñu ne non non du waxoon nañ la li Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi waxoon jël leen dëgg ngeen teg ngeen jël nit ñi dugal leen ci dëgg waaw. kii sut naasa nit ñi dañ leen di tëgg di leen di leen peser ci dëgg mais doo jël ay nit teg ne ñoom ñooy dëgg jël dëgg di leen jaare loolu loxo te ñu bari loolu la ñuy def dëgg moom mooy dëgg ku dugg ànd dëgg ñu xam ne yaa nekk ci dëgg ku dugg ànd ak dëgg ak noo man di taw nag ñu xam ne tey dafa jug voilà ak nu man di baax ñu xam ne tey dafa jug c'est ça c'est eh, dañ ko ci xamee eh, eh, moo tax it manoo ñëw naan moo déggal muy muy jël baytu diw di wax ah lu tax mu doon déglu kon xad kii yi nga xam ne moom yéefér la gëmul yàlla na ci moom gëmu ko pourtant yeneen bay sax sax doon déglu ay baytam te naan kii ah kii de tuutee des ay baytam mu mu daal di tuub ci bayt yi kii mu doon wax waaw kon manoo ñëw naan lu tax walla bu ñuy wax masala sàngam wala ñuy wax leen euh, mooy ginnaaw bi nga indee alxuraan ak sunna bi wane loo xam ne côté langue la côté làkk arabe la koo xamante ne sha'ir jaahili la woon mais sauf que ñoom ñooy ñoom ñoom ginnaaw alxuraan ak sunna ñoom ay référence lañ ci wàllu langue ngay wane ne kaddu gii de lii lay tekki parce que te tamit dina tekki li ndax sha'ir tak même bu dee jaahili loolu mën na nekk amul nga non en plus ñuy tukkandikoo ma ne la yow demal toog ñun loolu sunna la ñuy roy yonent bi alayhi salaatu mu ngi déglu sheeru faa yoo xamante ne yéefar la di Umayya ibn Abi Salt voilà <laughs> ba pare naan kii de daanaka tuuboon na mu tuuboon ci baytam yi muy wax tellement ni mu woon solo kon loolu am na solo léegi nag li ma bëggoon a jeexale bala ñu tëj insha allahu taala yaa fay nga xam ne am naa la xam naa di nga ma waxati dara mais garaawul yow moom comme que danga may kalu baax na <laughs> moom moom amul baax na vraiment ah, yow itam danga maa baal dara ma la waaw c'est ok <laughs> kon noonu ko gisee defil def defante la <laughs> baax na baax na de toute façon baax na mooy. Hmm. xam nga xew-xew bi labit labit laata muy tuub <laughs> dafa mës a ñëw Makka waaw dafa mës a ñëw léegi nag comme que les poètes gis nga les poètes taaxuraankat yi hein muy waxkatu poètes yi waxkatu weer yi waxkatu way yi paa way sa saawuñ yii de dóoree kii non mooy versification comme xaside yi ni ngay gis ñooñu doon ko def jamono yooyu jamono yooyu ñu ko doon def ñooñu ay influenceurs yu mag lañ woon tey équivalent influenceur équivalent lobbyiste équivalent journaliste lañ nekkoon nga xam ne dañoo am doole imagine le CNN ni mu amee doole Al Jazeera waaw BBC waaw ñooñu li ñu doole nga xam ne bari na loo xamante ni mooy ñoom daanaka seen vision du monde la ñuy jaarale ci télé ak antenne yi ak ay chaînes yu mag yooyu waaw ñoom façon boobu lañ meloon ak ñi nga xamante ne les les les les patrons de des de presse yu mag yi waaw ñoom Robert Murdoch ngeen koy wax comme yooyu la xam ne moom moom ay le Times ak bu Londres ak bu ñàngam ak nàngam yu bari mu yor leen. waajo autrichien boobu xaw ma lan bi yoon ay kii média yu bari waaw ñoom Altice maison Altice boo ñëwee ci France dajale yu bari daal du koy moom mooy ñoom influence boobu ñu amoon fa shi'ara yi noonu lañ amoon rawatina Labid mi nga xam ne ci li waa adab di wax rahmatullah alayhi que ne dafa bokkoon ñi gënoon a man bañ gënoon seeni shi'r daal di koy wékk ci kaaba gi mu ñëw ca kaaba ga benn bés moo tax imaamul Buxaari rahimahullah loolu waxuñu la ko kitaabu manaaqibil ansaar baabu ayyaamil jaahiliya fi mu indi hadis bi après ñu la wax lu tax léegi ba mu ñëwee Makka ca Kaaba ga moom Labiid ibn Rabi'a laata muy tuub fekk Yonent bi saa saa mu ngi woon Makka di woo nit ñi Quraysh taa yooyu ci lañ ñëwoon ci jàppal mooy jàppalante bu mag bi Quraysh bi. di mbugal way ngëm yàlla yu tar te bàyyiwu ñoon yonent bi alayhi salaatu salaam ak imaam ibnu Isxaaq di solo di nettali jële ci Saalih ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf mu jële ca ko ko nettali an Usmaan ibn Maz'un am na rupture waaw annahu qaal mu ne dane keroog bi nga xamante ne nii ci la ah, Seydina Usman ibn Mal'un waxoon nañ la moom lañ njëkk denc almeeru Baqiya bi ñuy wax keroog ne kan moo la ne ku fekke Badar rek moo ëpp mu ëpp doole ci saxaaba yi am na ñoo xam ne ñoo njëkk gëm yonent a sa santa fekkewuñ Badar <laughs> muy Seydina Usman ibn Mal'un nii lañ la joxoon misaal ne la moom moom lañ njëkk la yonent way sa sam njëkk a denc almeeru Baqiya al-Gharqad fële ca Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi moom bi nga xam ne ci la ndax dafa demoon Éthiopie ci gàddaay bu njëkk ba après ñu delloo si bañ déggee ne bon affaire yi am na lu xew bañ dellu si loolu taxuñoo do léegi bi ñëwee comme que foofu il faut am ku la yiir sinon ñu leen doon buggal bañ dem al-Walid mughira di bàyyi Seydina Xaalid ak Hisham ah, daal di leen daal di leen euh, yiir temps ñoom ñépp ay yéefar lañu al-Walid moom yéefar la dee ibn mughira léegi mu ne moo koy yiir moo koy protéger moo koy aar ba bu ko defee yéefari duñ ko def dara waaw léegi nag <laughs> ah benn bés ñu nekk ci la Labid ñëw ko toog fa nag di leen waxal ay ay ay ay ay weer waaw <laughs> léegi parce que Seydina Usman ibn Maz'un après dafa gis gars yi ni ñu doon sonale jullit ñi boo ñuy sonal mbokkam yi mu gis ne am na ku ko protéger ba tax moom dañ koy teggi duñ ko laal ndax société yooyu loolu la bu la kenn ñi yiree ñi nga ñi nga bokkaloon ñu lay dunduma yow dañ lay bàyyi léegi loolu merci ko quoi après mu daal di kii quoi hein affaire bi metti ko léegi liñ toogee noonu labit si ca Kaaba ga di wax ay weeram comme niñ doon defe rek ñépp di ñuy wax mu ne ala kullu shay'in ma xala allah baatilu Seydina Usmaan ibn Maz'un ne ko sadaqta ne ko wax nga dëgg de waaw loolu moom dëgg la mu teg ci ndax bayt bi benn côté bi la yonent bi saa saa wax moom la ci mu ne wa kullu na'imin la mahalata za'ilu bépp xéewal nag manu la jaas day jeex Seydina Usmaan ibn Maz'un ne ko nag wax nga amul yow Labid nag ci beneen ko partie bi partie bu njëkk bi wax nga dëgg mais bi waxu dëgg na'imul jannati la yazul ndax kat xéewalu aljana du deñ du taxu mukk i Labid mais lii incident international Labid nii xam nga da ko la mag mi influenceur le très way poète le grand de presse mi nga xam ne li mu xam ci dossier ñëw taxaw di wax nga xam ne ay waxam gars yi daanaka alquran lañ ko jàppe lu ñoom ñu dañ koo jàpp lu mu wax ñu jàpp ay diw mii <laughs> lu mu wax gars yi naan ni ñuy naanul ndox nangu ko kenn ni jóg ci biir mi muy wax mu naan ko mu dëgg laa ilaa labit ne mais yéen Quraysh yénoo mag kañ lañ commencé ñun ñii buñ fi ñëwee ñu ñuy lor ci ci seen tooguwaay yi benn waay jóg fekk Usman ibn Maz'un fam ne rek mu daal di toj bët bi waaw dóor ci mbéj ba bët bi wet waaw waaw al Walid nag hein waaw xam nga laata al kii di ñëw bi mu gisee julli ñi loolu dañ ko doon àggal ñu leen di duma moom dafa ne Walid ibn al-Mughira jëlaatal sa affaire sa protection parce que man manumaa dund quand sama mbokk yi ma bokkal lu ñu gëm ñu leen di torturer man ma nekk ci manaa ci loo xam ne protection la kon jëlaatal Labid nag après ci la Labid ñëw Labid ñëw di wax bi mu waxee mu ne ko waxu ju njëkk lee dëgg beneen mu ne ko waxoo dëgg bi waxee loolu ba Labid wax loolu am ku jóg rek ëbb ko protéger bët bi vert léegi nag al-Walid ibn al-Mughira mu nga woon ca mbooloo ma waaw na ko voilà lii yëpp yaa ko def sa bopp Usman ibn Mas'ud ah boo bàyyi woon ma ma ma ma ma protéger la ba léegi kenn du la dóor même bu dee na wax nga loo xam ne nag garaaw na nag waaw waaw ndax nag sama protection bi baaxoon na ci yow waaw yow Seydina Usman ibn Mas'ud ne ko ma ne sama beneen bët bi ñu paju bi ñu dóor lu mbéj aka bëgg ñu def ko comme niñ def bët biñ dóor mbéj tel ndax lépp ci yàlla la <laughs> waaw waaw waaw waaw <laughs> léegi te la bon après bon ko kii di wax Seydina euh, Ali radiyallahu anhu après nee nañ wax na te ay bayt voilà mais bon <laughs> xew xew moom boobu <laughs> Labid mais xoola Labid après dafa gëm yàlla quoi dafa tuub waaw waaw moo tax bi mu tuubee nag moom Labid euh, euh, waxatul shi'ru quoi dafa bàyyi waaw waaw <laughs> moo tax am na benn bi Seydina Omar laaj ko waaw ci wàllu mais Labid lan moo tax yow ba nga tuubee ba léegi doo ta wax shi'r mu ne qad abdalani Allahu bi shi'r surat al-Baqara <laughs> mooy koo xamante ne ni imagine koo xam ne dañ ne c'était le plus grand journaliste du monde mais bind article rek la ma sa plume mais sa ll mais il a il avait une très belle plume mais am lu xew rek après mu bàyyi loolu lépp pluie moom ak a safoon ci waaye it doon wax tamit yu rafet di wax di di mais ba tuubee wala am ci kii mu bàyyi lépp ba mu xamee alquran mu bàyyi loolu lépp bindatul da ngay dem mais un koo xam ne best seller moom lu ko bind best seller la exemplaires lay jaay balaa quelque mois ay millions à travers le monde ba pare ñu traduire ko ci langue yu bari mu xam alquran nag fekk doon doon jullit mu am alquran bàyyi lépp lu mel noonu ngay comprendre te ñoom niñ meloon Seydina Omar ne ko mais yow mais nabi <laughs> radiyallahu moo tax ba nga nekkee ci l'islam ba léegi waxatoo sirra mu ne mais borom bi moo ma sa moo ma soppil échangel na ma shi'r ya ma doon wax suuratul baqara suuratul baqara baqara ba ma xamee laa bàyyi shi'r waaw allahu akbar mu ngi génn àddina nag ci xilaafa Seydina Usmaan waaw allahu akbar Seydina Labiid moom cent cinquante ans la ma eh, ni ma <laughs> mi a wa xamsiina sana ko waaw waaw am na nag ñu ne tuuti rek ah tuuti rek la wax am waxul woon sha'r mais am na bu mu waxoon sha'r te lool mooy bi dundam ju guddee waaw <laughs> am na ne non da ko waxoon rek ngir euh, wan dafa bari waaye guddam gudd na waay wala qad sa'imtu min al-hayati wa tuliha wa su'ali hadha an-nas kayfa labidu <laughs> mu ne wala qad sa'imtu waay waay tàyyi naa yokkat naa nag minal xayaati ji dund cent cinquante ans yaa ngeen imagine kat moo ko fi dund fi yow ba <laughs> wa tuuliha ak ni mu guddee wa su'ali hada an-nas ak laaj bi ma laaj nit ñi di laaj saa su ne saa buñ ma gisee waaye labit nanga mu def waaye labit nanga mu mooy <laughs> ko kër dama maje lool ku gis a ah, labit nanga mu waaye labit na am ñu ne cent cinquante ans la dund <laughs> wallahu ta'ala a'lam kon koo koy sëy naa labit radiyallahu anhu mujj na dugg kon ci l'islam ba yonent bi saa saam ne moom mooy euh, euh, euh, li gën ah li gën a dëggu asdaqu kali kalimatin qaalaha sha'ir kalimatu Labiid ala kulli shay'in maa xalaa Allaha kon ci kaw noonu foofu la ñu yem bunt bi amoon na solo ma sha Allah ah yal nañu borom bi may dëddu leneen comme ni mu ko jeexale nii lu dul borom bi lépp lu dul yàlla yàlla na bu mu sax ci suñu xol na borom bi rekk sax suñu xol voilà lépp lu dul moom yàlla na bu ñu yàlla may ñuy lonk ci leneen lu dul moom waaw at allah waaw waaw jël suñu lépp aj ko ci moom jël suñu lépp aj ko ci borom bi waaw yàlla nañu ko borom bi may te nag ku def loolu yow faaleetoo lépp lu la borom bi jox ci ay may may loolu du dara waaw ndax loolu du la fëkk bu la joxoon àddina lépp nga koy gérer it du la tu wàññi sa xol tarfatal ayn parce que yow sa xol gisoo leneen ndax xam nga ne lu dul yàlla neen la ndax ala kullu shay'in ma xala allaha batilu kon nag ñu yem noonu bii ñëw insha allah ñu jël buntu bu bees buntu numéro cinquante six garab numéro cinquante six insha allahu taala juróom fukk juróom benn ñu yem noonu kon kon daal tay lañ ko jeexal bisub samedi comme niñ la ko waxee léegi fay <coughs> yàggut ah wallahu waxoon naa la affaire bi insha allah rek buñ jàppee bawuñu amaana borom bi tabaraka wa taala mi ñu dëgëral bañ ko <laughs> ñuy jàpp <laughs> ci mbaaxam ñu na def ñu continuer ah ba àggale insha allah noonu la euh, ndànk ndànk rek euh, mu tombe kon le vingt quatre jumada al axira voilà mille quatre cent quarante cinq yow mu sabti bisu samedi tombe le janvier deux mille vingt quatre